ñu ngi woon ba tey ci al ci al jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ginnaaw bi nga xam ne imam al bukhari rahimahullahu taala dafa indi ñetti téere muy kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm mu mbëmbëskale ko téereem bi comme ni nga xam ne noonu lañ koy faral di fàttalee naka noonu mu daal di indi tamit téere yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci wàllu laab muy kitaabul wudu kitaabul ghusli kitaabul euh, kitaabul hayd ak kitaabul tayammum yooyu yëpp mu nekk ay téere yoo xamante ne dañ koo daf koo nose ngir leeral ci lépp loo xamante ne daf ci aju woon ci wàllu laab nga xamante ne moom mooy bunt bi nga xamante ne moom mooy caa mooy caabi julli ñu daal mu daal di indi yeneeni téere yoo xamante ne fukki téere la ak juróom benn yoo xamante ne yépp day wër wërloo ci wàllu julli ñu daal di ci euh, ginnaaw loolu nag mu daal di indi téere bi nga xamante ne moom moo ajuwaat moom mooy ni kitaabu zakat te moom mooy téere bi nga xamante ne ci lañu génn léegi nag mu war a indi ay téere yoo xamante ne daf koy aj daf koy aj ci wàllu aj maanaam te bi mu ci njëkk moom mooy kitaabul xajj dina indi ginnaaw gi inshaa allahu taala kitaabul umra ba ak ci yeneeni bunt ci wàllu ngëneelu Madina ak yu mel noonu inshaa allahu taala yooyu yëpp muy borom bi subhaanahu wa taala maye tal ak fekke defal ñu tawfiq inshaa allahu taala dinañu leen gis ginnaaw bi nga xamante ne kon imam al Buxaari rahimahullahu taala indi na téere yi ñaar fukkeelu téere bi juróom moom mooy kitaabul xaj maanaam mooy téere bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu ak kitaab gisoon nañu ko ne maanaam moom mooy daj loo xamante ne dafa dajale ay bunt muy ay abwaab abwaab yi ñoom ñooy dajal ay fusul ay faslu maanaam moom mooy yoo xam ne dañuy teqantal di leeral ay masala li nga xamante ne moom la imaam al Buxaari yi di indi ci téereem bi moom mooy kitaab ginnaaw ga wala léeg-léeg mu wax abwaab ginnaaw ga tamit bu ginnaaw bu waxee lool tamit dafay faral di wax maanaam baabun rek te du ko tuddee dara lool muy taxaw taxawaayu fas la comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko doon gisee te daañ ko gën a gisaat insha allahu taala tamit ci suñu kitaab bi dinañ gisaat yeneen yi yoo xamante ne noonu la mel kitaab bi nga xamante ne nag moom mooy kon fii nga xam ne moom la ñu euh, wax li ñu waxoon tamit ci wàllu kitaab tamit waxoon nañ lañ lay tekki ci wàllu làkk ak borom xam-xam yi rahmatullah alayhim suñ ko waxee li nga xam ne moom lañ ci teg moom lañ moom lay tekki ci ñoom léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne kitaabul hajj maanaam léeg-léeg nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tuddee ko kitaabul manasik comme ni nga xamante ne noonu lañ ko mën a tuddee kitaabul hajj comme tamit ni nga xamante ne noonu la nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu taala mu tuddee kitaabul manasik fii ci sahih imam al Bukhari ci riwaaya bu al imam al Asili rahimahullahu taala moom it kitaabul manasik la ko tuddee maanaam mu nekk mansak maanaam mu jóge ci manasik muy mbooloo ci mansak muy plurielu mansak bi nga xamante ne moom mooy euh, di tekki euh, lépp loo xamante ne maanaam dañ koy wax tamit ak nusuk maanaam mooy lépp yi nga xamante ne moom mooy xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàlla yaram la yooyu moom la ñuy di wax nusuk moo tax mu ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin maanaam mu ne waxal ne sama sama sama sama sama sama sama julli qul inna salaati wa nusuki ak sama jaamu yàlla yi léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne day tekki maanaam jaamu yàlla waaye day tekki itam li nga xam ne moom mooy xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne dafay ànd ak alal bu boobaa nu bu boobaa li nga xamante ne moom mooy eh, nusuk bu boobaa day daal di nekk lool waaye nag imam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mi wax ci wàllu ak dafa ñu xudu anni manasikakum na ngeen jëlee ci man seen jaamu yàlla yi maanaam jaamu yàlla yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu aj bu boobaa ñu xam ne du loo xamante ne rek alal daf ciy dugg rek moom moo tax ñuy wax waaye lépp loo xam ne daf ciy dugg moom mooy xeetu jaamu yàlla boo xam ne dañ koo yoonal kon bu boobaa nusuk wala boo ah, man fekk day daal di tekki loolu bu boobaa buñ ne almanasik li muy tekki moom mooy mbooloo ci xeetu jaamu yàlla yi nga xamante ne dañ koy def ci wàllu ak loolu ci la ñuy ëppee luñ koy wax waaye léeg-léeg ñu daal di wax ne nit maanaam ñu ne nusuk yi mooy jaamu yàlla yi rek bu fekk nag mu daal di nekk loo xamante ne lu ñu doyal la comme li nga xamante ne noonu la imam al-Busayri rahimahullah a radi anhu di wax naan alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaa'u ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taamoon li nga xam ne moom mooy euh, euh, maanaam jaamu yàlla yi nga xamante ne ay jaamu yàlla yaram la maanaam mooy comme ni nga xam ne noonu la ñuy def ci wàllu aj moom la ñuy def tamit ci yeneen yu bëree bëri ak lu deme nekk di rendi ay xar maanaam di rendi di saraxe ak yu mel noonu loolu yëpp di yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf koo tàmmoon an nuska wala ibadata ak di jaamu yàlla wal xalwata ak di wéet yàlla tamit benn mbir bu muy wax waaye mu daal di koy tàqale ngir ay mbir yu wuute ak ay euh, xeet yu wuute yi nga xam ne yooyu la mën a yanu mu ne loolu yëpp daf koo taamu tiflan ci ndaw waxaaka gan nu jabaa oo ñi nar a nekk ay nit ñu baax ñu meññ defar ay defar lu baax yëpp nii lañuy mel maanaam loolu tamit moom mooy li nga xamante ne euh, kon léeg-léeg kon maanaam baat boobu loolu tax ñu koy wax kitaabul manaasik amma nag kaddu ki nga xamante ne baat bi riwaaya bi nga xam ne moom moo ëpp li nga xam ne noonu la ñu solowee téere bii muy kitaabul xajj booba nag li nga xam ne moom lay tekki moom mooy xajj moom mooy al qasd maanaam ci li nga xam ne ci làkk léeg nag dañuy wax xijju maanaam dañuy wax alxajju di wax alxijju ñaar yëpp def na ko wax comme walillahi ala nnaasi xijjul bayti ak tamit walillahi ala nnaasi xijjul bayti ñaar yooyu yëpp ay njàngin la yoo xamante ne ci qiraatu yi lañ bokk naka noonu tamit dañuy wax xajj maanaam waaye dañuy wax xijj fekk luga waa banu tamim maanaam waa tamim la wala boog waa najd de waaye lu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy làkk euh, baatu ñooy wax xaj maanaam moom mooy waa Quraysh ak lu ëpp ci arab yi ñoom xajj tamit la ñuy wax naka noonu tamit ñi nga xamante ne moom lay tekki kon moom mooy ci cosaan moom mooy alqasd maanaam mooy jublu wala boog dañuy wax kasratul qasd ila mu'azzam maanaam mooy bëri loo xamante ne dañ koy ci ko ci lu nu màggal maanaam loolu moom mooy xajj maanaam ci kaw loolu kon baatu aj bu ñuy wax baatu aj xajja baat boobu kenn kenn bu ko jëfandikoo ci koo xamante ne maanaam damay dem ci loo xamante ne taxu koo rëy loolu maanaam wala ma am jubluwaay boo xamante ne taxu koo bari solo loolu kenn du ci jëfandikoo baatu xajj waaye nag bu fekkente ne ca ka may dem wala ca la may dem dafa rëy maanaam bu boobaa loolu dañuy wax baatu xajj maanaam naka noonu xattaa ci tubaab sax pèlerinage kenn du ko wax ci loo xamante ne maanaam damay dem seeti ci sama benn xarit loolu kenn du ko tuddee pèlerinage maanaam balaa ñoo jëfandikoo baat bi faaw mu nekk ne ci lu ñuy jëm lu ñu màggal la lu ñu jox ma ak lu ñu jox gëdd lay daal di doon loolu tamit kon moom mooy baat bi ci luga amma baat bi nga xamante ne moom mooy xaj ci euh, sharia sorewul lool ak baat bi nga xamante ne noonu la tekkee ci luga mënees na ko wax noonu ne moom mooy al Euh, euh, euh, mooy mooy mooy al qasdu qasdun maxsuusin tashtamilu ala a'maalin maxsuusa fi zamanin maxsuusin wa makaanin maxsuusin ala wajhin maxsuus maanaam loolu moom mooy xaj maanaam moom mooy qasdun maxsuus maanaam moom mooy ak jublu goo xamante ne jublu gu jagoo la te moom mooy màggal loo xamante ne da nga koy màggal ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam réyal ko ngir lu tax ngir ne maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ni ko borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa azzin linnaasi fil hajji ya'tuuka rijaalan wa alaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin amiiq li yashhaduu manaafi'a lahum maanaam aaya yooyu nga xamante ne moom la wax ah, borom bi subhaanahu wa taala bi maanaam nañu nga woo nit ñi wax leen ne leen ah, nañu ñëw maanaam ci wuuyu borom bi subhaanahu wa taala dinañ ñëwaat ci aaya boobu ci yaatal insha allahu taala wala boog ci xeetuk leeral insha allah taala ci buntu yii di ñëw ima kon li nga xamante ne moom mooy kon ne dafa maam Ibrahima alayhi salaam la ko wax ne ko na nga wax nit ñi ñu ñëw maanaam nga woo leen ngir ñu aj ci maanaam ñu jublu ci ci téere ci ci néegu borom bi subhaanahu wa taala maanaam mu nekk loo xamante ne moom mooy moo loolu moom mooy kon lii cosaanul aj kon ne maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo ku jëkk wax maanaam moom mooy ki nga xam ne moom lañ ko njëkk ko jox loolu moom moo tax arab yi ci cosaan xamoon nañ aj waaye nag dañ koo jëloon maanaam dañ koo soppi doxale ko ay doxalinu ceddo ba nga xamante ne euh, lu tolloog ñaar fukki bërëb ak ñaar daan nañ ko aj laataa ja maanaam laataa l'islam di am maanaam nga xamante ne bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ngir ne ci ay taif daan nañ euh, ajal manaat maanaam naka noonu arafat am na ñu fa daan ajal ñoom laata ñoom uzza ñun ñëpp dañ leen daan ajal maanaam di ajal ñu maanaam naka noonu di defar ay néeg yoo xamante ne euh, dañ leen fa daan euh, euh, dañ leen fa daan ajale comme ni ñuy ajee ci kaaba gi waaye nag borom bi subhaanahu wa taala benn dong dong dong la saxal yi ci def yëpp dañ koo màbb moo tax fi mu toll kenn gisatul sax seenu jeexital benn bi nga xamante ne moom mooy bi am moom mooy aji makka bi nga xamante ne moom la ñu xam naka noonu ni mu mooy néegu borom bi subhaanahu wa taala maanaam kon mu nekk bërëb boo xamante ne dañ cey jublu mu nekk kon jubluwaay boo xam ne bu jagoo la mooy boo xamante ne da jublu ci borom bi subhaanahu wa ngir ne da ngay dem ci néegu borom bi subhaanahu wa taala maanaam dangay ngay maanaam di ziyaare ji buur yàlla subhaanahu wa taala ci néegam bu mag ba te néeg boobu mu nga xamante ne dafa am eh, cosaan ci kaw muy baytul ma'mur ak baytul izza ci maanaam juróom-ñaareelu asamaan ak asamaan bu njëkk bi naka noonu tamit noonu la nekkee loo xam ne tamit noonu la nekkee tamit fii ci suuf muy kaaba bi nga xam ne moom mooy néegu borom bi subhaanahu wa taala ñeenteelu néeg bi nga xamante ne moom moo leen ñeenteel mooy bi gën a mag bi ci ñoom te moom mooy xolu doomu aadama bu gëm yàlla maanaam boobu nag moo tax kon ci xol boobu nag la nit ki war a jubloo ci boroomam subhaanahu wa taala dem jublu ji ci kaaba ga maanaam loolu kon moom mooy euh, aj boo xamante ne mooy kon alqasdul maxsuus maanaam mooy jublu gi nga xamante ne dafa jagoo waaye nag boo xamante ne tastamilu dafa lamboo ala a'maalin maxsuusa ci ay jëf yoo xamante ne yu jagoo la mooy lu deme nekk tawaaf lu deme nekk daw safa ak marwa lu deme nekk euh, maanaam ihram d'abord ihram ak dem maanam di kaaba bi daw safa ak marwa euh, dem arafa euh, fanaan euh, maanaam minan dem arafa naka noonu fanaan musdalifa dem minan xëy dem sànni ci jamra maanaam dellu siwaat dafa tawaaf yi nga xam ak yooyu la maanaam loolu moom mooy yi nga xamante ne ay jëfla yoo xamante ne yu jagoo la waaye tamit mu nekk kon kon mooy ci zamaani maxsuus mu nekk ci jamono joo xamante ne jamono ju beru la comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne al-hajju ashhurun ma'lumaat maanaam at ak ay weer la yoo xamante ne ñu xam la te moom mooy kori maanaam euh, mooy sawal ak zul qiyada maanaam bu ñu kore bu ñu wooree ba ba weeru koor ji jeex maanaam ci bés ba maanaam bi nga xamante ne moom mooy bésu korite foofu la weeru at yi tàmbalee foofu nit ki mën naa tàmbalee at naka noonu maanaam jóge Euh, bu boobaa maanaam muy weeru dul euh, euh, Shawwal ak dul Qa'da ak fukki fan yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci weeru dul Hijja maanaam te moo tax ñu naan ko dul Hijja ngir ne aj ci lay mate te loolu moom mooy benn bés daf caane boo xam ne faw faw mit ki maanaam teew ko te biir boobu dong la mën a doon muy juróom-ñeenteelu at bi juróom-ñeenteelu fan dul Hijja donte am na juróom-ñetteel bi moom la ñu tuddee yawmu tawriya bi nga xamante ne mooy juróom-ñetteel bi foofu la ñuy dem ci ngoon mi maanaam ngir nekk dem ca Mina euh, buñ fa jógee ci la ñuy daal di dem Arafa maanaam Arafa te mooy juróom-ñeenteelu fan bi boobu la ñuy taxaw ba guddi gi maanaam ba jant bi so euh, boobaa tamit te ci Arafa la daal di dajalee ñaari julli maanaam julli tisbaar ak takkusaan boole ko def ko jamoo taqdim maanaam jullee ko tisbaar ci waxtu tisbaar bi jullee ko jullee ko euh, jullee Arafa naka noonu suñ fa jógee tamit ci guddi gi ñu doog a dem fi nga xamante ne moom mooy Muzdalifa maanaam maanaam foofu lañuy boole boolee julli bi nga xamante ne moom mooy julli ak julli gee loolu maanaam euh, yooyu mbir la moo xamante ne rawatina taxawaayu arafa bi mënta ñàkk ci bis booba loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu wax ne alxajju arafa maanaam aj maanaam mooy bisu yawmul hajjil akbar comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran tuddee maanaam moom muy bisu aj bu mag bi muy kon ci bisu arafa lay xewe comme ni nga xamante ne li ci ëpp ci lii ñu wax ak mbaanaam yi nga xam ne ñoom moo ci aju ci wàllu teqantal insha allahu taala dinañ ko gis ci téere bi kon loolu moom mooy ci euh, jamono joo xamante ne bu jagoo la maanaam fii makaanin maxsuusin ba pare maanaam ci bërëb boo xamante ne bu jagoo la te moom mooy néegu yàlla bi maanaam tey kenn mënut a taxaw daan ne euh, comme aji daal. maanaam euh, de nii rek lañ koy defee dañ ko xool maanaam ñu daal di jël cartographie bi teg wala di natt natt bu baax distance yi daal di koy jël reproduire ko maanaam tefaat ko daal di koy euh, teg feneen ci àdduna bi fu mu mën a doon daal di su ko defee xëy na léegi comme que ak Makka moom dem fa dafa dafa metti wala dafa sonle wala xëy na yoon bi dafa gudd wala boog euh, xëy na maanaam diggante bi wuurul ngir ne dafa am ay addu kalpe yu fi nekk wala boog xeex daa am ci yoon bi wala boog jamono ji ko li wër wër foofu yëpp daa am ay xeex wala yu mel noonu kon nag ah li nga xam ne moom mooy li gën daal léegi nañ ko reproduire indi ko fii comme que léegi daal adduna dem na ba nga xamante ne mën na noo xam mbir yi teg ko daal di koy reproduire feneen daal di teg commencé wër kaaba gi maanaam di daw Safa Marwa di dem euh, ci ah, Arafa ak yu mel noonu loolu du jàppandi maanaam kon loolu moom mooy ne place boobu dong mën a ne ak loo bañ bañ ñu ko dëkk faw foofu nga koy defee. maanaam kon loolu moom mënta ñàkk kon nag li nga xamante ne euh, loolu moom mooy ci place boo xamante ne bu jagoo la te mooy baytullahil xaram mooy néegu yàlla ba mu ormal bu màgg bi loolu nag moom mooy li nga xamante ne foofu lañ koy defe amma dem madinatu munawwara loolu bokkul ci at moo tax bu neex damay dem ziyaare ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàpp ne loolu moom mooy dem aji maanaam loolu mooy ne sa baaxul te bu boobaa sa ajit baaxul parce que da ngaa am yéene boo xamante ne du moo tax yéene bi mooy qasd bi maanaam moo tax baat bi ci jëmmi boppam ñu wax ko aj mooy ne hajjul bayti da ngaa war a aji bu yàlla bi waaye du ne da ngay dem ziyaare ji yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la ko ñu bari ci mbokk wolof yi di jàppe maanaam jàpp nañ ne waaw ren moom damay ziyaare ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ne ña ngay def lu maanaam aj nañ déedéet yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam dem ba foofa te ziyaare ji woo moom kooku xeetu ñàkk teggin bu rëy rëy na waaye nag tegtalewul ne mu dafa bokk ci pomp aji maanaam nit ki mën naa dem aji ji ba dellu ci waat du Euh, du du ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ajam du du yàqu te loolu euh, moo tax euh, aj mëneb na koo def ci ñaari fan kese mooy fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi maanaam ki nga xamante ne moom dafa yàkkamti maanaam nga xam ne dafa def lépp ci ñaari fan kooku amul benn bàkkaar bu ko ci fekk maanaam kon ñaari loolu mooy li nga xamante ne lu mat a bàyyi xel la itam beneen mbir bi nga xamante ne euh, tamit euh, moom moo mata euh, ci buntu bi moom mooy aj farata la boo xamante ne mbooleen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne aj moom farata la loolu tax moom mooy buntu bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkke ginnaaw bi mu waxee bismillahir rahmanir rahim te loolu moom mooy lu rot ci riwaaya al-Harawi rahimahullahu taala bi nga xamante ne noonu la soloowee saxe imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne baabu wujubil xajji wa fadlihi baabu buntu wujubil xajji war gi nga xamante ne moom la war moom aj dafa war wa fadlihi ak ngëneelam maanaam mu daal di ci teg wa qawli wa qawlihi taala maanaam loolu tamit baat boobu eh, itam dafa sax eh, naka noon eh, ne borom bi wa qawlillahi taala loolu dafa moom mooy sax na ci yenn nu saxi mu ne ak wax bi buur yàlla subhaanahu wa taala wax ne walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin loolu moom mooy aaya bii nag dafa am lu ko jiitu moom mooy bi naan in wala a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhii bi bakkata mubaarakan wa hudan lil-'aalamiin fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiim wa man daxalahu kaana aaminan walillaahi 'alan-naasi hijjul bayti man istataa'a ilayhi sabiilaa wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'aalamiin sadaqallahu alazim mu ne inna awwala baytin naka kër gi nga xamante ne wala néeg bi nga xamante ne mooy bi njëkk alladhi bi nga xamante ne wudi'a tegal nañ ko linnaasi ñeen nit ñi maanaam tegal nañ ko nit ñi ngir borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen ko fee tegal ngir nit ñu koy jaamu bi ci ci jublu mu nekk jaamukaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala lalladhi giñ naa ne mooy bi nga xamante ne bi bakkata moom moo nekk bakka bakka nag tur la ci makka comme ni nga xamante ne noonu la ko borom xam-xam yi di waxee rahmatullah alayhim maanaam moom nag kon tur euh, ngir ne ci arab mim ak baat dañuy daal di weccoonte maanaam noonu la yi dafa am ay xaraf yoo xamante ne dañuy weccoonte comme alif ak ha comme nga xamante ne noonu la miim ak baa di weccoonte te loolu nag maanaam ay mbir yu rëy dañoo nekk ci ginnaaw loola maanaam yoo xamante ne euh, ci day aju ci xaqaayiq yi maanaam yoo xam ne dañ cee ne ba tax xaraf yooyu di weccoonte fii nag nekk na ci aayaatun ay aaya yoo xamante ne ay màndarga mandarga bayyinaat yu leer yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkk boobu maanaam ci Makka maanaam ak ci néegu yàlla borom bi subhaanahu wa taala bi yoo xamante ne ñi ko tabax mooy maam Ibrahima ak maam Ismaayil alayhi alayhi alayhi alayhim assalaatu wassalaam te li nga xamante ne tamit loolu moom mooy wane bërëb boobu li tax ñu war caa jublu dëgg dëgg bokk na ci tamit li borom subhaanahu wa ta'ala wax ne inni taraktu zurriyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idata an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun bi nga xam ne moom lay wax ne borom subhaanahu wa ta'ala ne man de rabbi inni taraktu yi man de sama njaboot dama leen a bàyyi bi waadi ci bërëb boo xamante ne gox xur woo xam ne ghayra zi zar'in nekkul loo xamante ne am bay dafa am ak mbay bu ca li yuqimu salaa rabbana li yuqimu salaa yow sama borom ngir rek ñu mën di maanaam loolu rek moo tax ma teg leen fa kon maanaam loolu dafa rëy rëy maanaam lu rëy rëy la maanaam ci ne néegu yàlla bi loolu moo tax maam Ibrahima alayhi salaam indi leen te booba tabaxaguñ ko woon loolu day tegtale ne maanaam ne néegu yàlla bi dañ kaa njëkk tabax laataa euh, maam Ibrahima alayhi salaam di ko tabaxaat loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa ñu laaj ko ban néeg moom maam ban néeg ban jumaa moom lañ njëkk tabax mu daal di ne bayt masjidul haram ñu teg ñu ne ko topp ci ban mu ne mas baytul muqaddas boobu moom moo ci tegu ñu ne diggante ñaata moo mu ne 40 maanaam kon diggante boobu loolu moom moo ci nekk maanaam maam aadama maanaam moo tax ñu ne malaaka sax ñu njëkk tabax li nga xamante ne moom mooy jumaa ji jumaay kaaba bi te moo tax ko comme niñ ne wa maam euh, moom daa yëkkati waat qawaa'id rek wa iz yarfa'u ibrahim al qawaa'ida min al bayt maanaam moom ponk yi rek la yëkkati waat wa ismaila ak maam ismail alayhi naa wa ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam kon nag loolu moom mooy kon néegu borom subhaanahu wa taala fi nga xamante ne moom la ñu war a aj loolu nag mu ne fii moo tax ay aaya mandarga yu leer a ngi ciy wane ni fii la mooy maqaamu Ibrahim moo ca ne maanaam fi ñu xeer woowu foofu ñuy waxe maqaamu Ibrahim am na tamit ñu borom xam-xam rahmatullah ñu wax ne maqaamu Ibrahim mooy place boobu yëpp ala kulli li nga xamante ne moom mooy ne leer na ne foofu lañ koy defee ak Safa ak Marwa fa la ne ak yeneen ak yeneen loolu moom mooy place boobee maqaamu Ibrahim wa man daxalahu képp ko xamante ne nag da nga kaa dugg kaana aaminan da ngay nekk ko xamante ne da ngay wóoru maanaam da ngay nekk ci kóolute maanaam da ngay nekk ci situation de sécurité moo tax euh, foofu xatta euh, arab yi ci cosaan ñoom foofu noonu daal ñu fa songu ay nit maanaam nit ki bu ma xësee ba dugg rek dañ naan non kon nañ ko bàyyi dem na ci néegu yàlla bi ngir màggal gi nga xamante ne moom lañ ko màggal naka noonu tamit euh, weer yooyu noonu maanaam ashurul ma'lumat yooyu maanaam bu daal dugg bu bu weeru koor gi daan jeex rek wala sax xattaa koor gi sax ci boppam maanaam daal dugg si rek da gis arab yi daanuñu nangu di xeex lu tax parce que dañ daan wax ne maanaam ak xeex bi lu mu tar tar bu ñu yegsee foofu rek dañ naan nañ teg gànnaay yi ba jëmmi jamono maanaam nga gis ne ndax dañ naan bu ko defee ñu bàyyi euh, ñi nga xamante ne ñoo bëgg dem ci néegu yàlla ba ñu mën a dem ak maanaam te fekk dara bu leen gaar ci yoon bi maanaam ñu mën a dem en toute sécurité ñu mën a dem ci néegu yàlla bi maanaam nga gis ne ñoom mu xattaa ba euh, jamonoy ceet do sax maanaam noonu lañ meloon ak néegu yàlla bi loolu nag mu ne képp koo xamante ne nag dugg na te comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee ne waa Quraysh masalan dinaa nga ilaa fi Quraysh ilaa fi rihlata shita wa sayf nga xamante ne euh, Quraysh dañ daan nekk ñoo xamante ne fu ñu daan mën ci dem muy ci jamonoy été bi wala jamonoy hiver bi bu ñu daan def ay njaay ak jënd maanaam ñoom seen marchandise da daan gaaw a jar a noonu bu leen daan jaay lu woyof lañ leen daan jaayee ngir lan ndax dañ naan ñii ñoo nekk ci néegu yàlla ba maanaam ñoom ñoo ñu koy toppatool kon nag nañ leen fonk ndax ñoom ñoo dugg ci néegu yàlla ba maanaam loolu yëpp tamit da ngay gis kon li nga xamante ne naka noonu lañ mës a euh, fonkee li nga xamante ne moom mooy euh, néegu yàlla bi kon walillahi ala naasi xajjul euh, bayti léegi nag maqaamu Ibrahima man daxaloo kaana mina walillahi ñeel la buur yàlla ala naasi ci kaw nit ñi maanaam loolu benn lay leeral ne kon ak dafa nekk loo xamante ne dafa war. maanaam euh, ngir ne buntu bi daf ne ko baabu wujubil xajji wa li buntu bi nga xam ne mooy leeral baabu buntu bi day leeral wujubil xajji waa gi ak waa wa fadli yi ak ngëneelam mu nekk ne euh, kon euh, bunt bi maanaam kon walillahi ñeel na buur yàlla ala naas ci kaw nit ñi maanaam loolu day anam lu leer la luy tegtale ne ak dafa nekk loo xamante ne dafa war ci kaw nit ñi mu ne xajjul bayti ñu aj buntu ni maanaam ñu aj Euh, kër yàlla gi maanaam ñu aj néegu yàlla bi euh, li nga xamante ne tamit kon loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee maanaam charte yi lii day leeral li nga xamante ne moom mooy ñi euh, charte bu njëkk bi ci nekk maanaam aji moom mooy moom mooy lu njëkk mooy alam naa mu wax ci nit ñi maanaam du ñëpp moo tax ñuy wax ngir ne ñu dul jullit génn maanaam comme li nga xamante ne noonu la ñuy waxee ne ndax maanaam boo tax charte bi njëkk moom mooy al islam maanaam charte aj ba dafa am charte yi nga xam ne mooy charte wujubun wa sihha ak charte wujubun kese ak charte sihha kese maanaam charte wujubun wa sihha moom mooy charte bi nga xamante ne moom mooy charte bu war ak charte bu wér maanaam bu boobaa bu njëkk bi moom mooy islam maanaam ab ju ab yéeféer mënta ak te loolu ñëpp dëppoo lañ ci maanaam ab du ko war loolu mooy ci buntu sharia ci wàllu adduna amma àllaaxira nag acte boobu day daal di wër-wër loowaat ci. ndax yéeféer yi dañ leen a teg euh, maanaam ndax ñoom ay mukallaf lañ waaw wala déet maanaam ci furuwaay waaw wala déet loolu jot nañ ko leeral ci euh, téere yu njëkk yi wa jarul ñu ciy dellu soit di ko gën a yàggal waaye daal li nga xamante ne moom lay leeral mooy ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ak dafa nekk loo xamante ne faw nga nekk jullit bu boobaa mooy ne day nekk lu war maanaam bu nee bu dee pour mu pour mu war la faaw nga nekk jullit naka noonu tamit pour mu wér fokk nga nekk loolu mooy benn amaa nag ki nga xamante ne dafa murtad ba pare daal di duggaat ci lislaam euh, war a ajaat faw day daal di aj maanaam faw euh, euh, dafa aj gi da koy war a maanaam dafa nekkoon yéeféer nekkoon na murtadoon na faw aj daf koy daal war a teguwaat ci kawam ginnaaw bi nga xamante ne tuub na duggaat ci lislaam ngir ne dafa nekk yéeféer ci diggante bi loolu moom mooy kon benn ñaareel bi ñaareel bi nga xamante ne moom lay war te maanaam mooy tax mu war ko mooy alaakalu xel maanaam moom mooy xel mooy tax mu war la naka loolu xel itam mooy tax mu wér maanaam ci kaw loolu ab dox su fekkoonte ne dafa dem aji ji maanaam ñu yóbbaale ko boole ko ci ñu yóbbaale aji maanaam tamit ak du baax maanaam ngir lu tax ngir ne euh, ngir yéeneem maanaam moom mënta am yéene te ak jëfam mënta wér loolu kon moom mooy euh, euh, ci wàllu loolu mooy wàll gi nga xamante ne moom moo aju ci buntu. Euh, maanaam sart yi nga xam ne ñoom ñooy sart bu euh, wujubin wa sihhata al sart sart wujub wa sihhata maan amma nga xamante ne moom mooy sart wujub kese ba njëkk bi moom mooy al maanaam moom mooy nekk gor maanaam ngir ne jaam dañ koy topp maanaam dañ koo moom moom dañ koo moom ba noppi euh, dañ koo nekk dañ koo yiir naka noonu dañ koy occuper maanaam tout le temps dafa am ci lu mu war a nekk ci yëfi jàmbur lay nekk moom moomul boppam ba nga xamante ne saa yu ko neexee dem tukki dellu si waat ak yu mel noonu kon loolu moom moo tax moom du nekk koo xamante ne charte daf koy wat waaye nag su ko defee dana wér maanaam loolu moom moo tax su ko su jaam ajee dana wér waaye su waaye nag waru ko maadaama jaam la waru ko bu bu ñu ko goreelee nag mu nekk gor fekk aji woon na ba muy nekk jaam bu boobaa day war a aji wat maanaam ngir ne ci boobu la la la koy la koy ware maanaam naka noonu euh, li ñu tuddee tamit al buluugh maanaam foofu tamit ci lay ware moom mooy euh, mooy nga nekk koo xamante ne da ngaa majeur euh, boo majeur yi ci lay daal di ware waaye soo ko defee fekk majeuroo maanaam dana wér loolu dana wér waaye nag du war léegi nag mu daal di def ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yi ñi nga xam ne moom mooy tamyiz li nga xam ne moom la ñuy wax ràññee. Euh, euh, maanaam ràññee euh, ndax ki nga xamante ne moom mooy kii xale bi bu fekkente ne dafa nekk maanaam sabiyun mumayyiz la ak sabiyun ghayr mumayyiz maanaam mu mumayyiz mooy xale boo xam ne ràññee na mooy comme masalan ko am juróomi ak juróom-ñaari jàpp juróom ak masalan maanaam ba juróom-ñaari at dañ naan kii kii ràññee na waaye bu fekkente ne masalan ñaar ñetti at la am ñeenti at kooku dañ naan ba tey ràññeegul kon kooku moom ak ajam dina baax waaye ak euh, ji duñ du ko war du ko war ci kaw loolu kon moom bu demee ba nekk mag day war a aji ji waat maanaam euh, ajam maanaam bu dee sabiyun mumayyiz la maanaam aj euh, bu mag bu xàmmee moom ajam day war aj arab ajam day wér waaye ajam du war kon su nekkee mag day faw day daal di day daal di dem ak aji ji waat am naa nag ngir mu wér muy sàrt sixa bu boobaa mooy mu nekk kuy ràññee maanaam xale boo xamante ne day mën a ràññee naka noonu tamit bu fekkente ne léegi mu am beneen sàrt mooy ne al istitaa maanaam muy mën bu fekkente ne xale bi maanaam nit ki mënul ak du ko war voilà su mënul moom ak du ko war euh, kon loolu moom mooy yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu sartu ak li nga xamante ne tamit moom mooy kon man istataa mooy ñaareel bi mooy fii bi mu tudd man istataa ku man ilayhi jëm ci moom la aw yoon maanaam lan mooy man man gi moom mooy nga am yóbbal ba pare nga am lu la euh, nga am nga mën am kàttan wér mën a dem am yóbbal itam ba pare am lu la yóbbu loolu nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci lu la yóbbu li rahmatullah alayhim waaye loolu daañ ci ñëwaat insha allahu taala ci wuute gi nga xamante ne moom la fuqaha u maliki rahmatullah alayhim wuute jumhurul ulama te ñoom ñooy xanafiye ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne waruwaay dafa nekk loo xam ne la maanaam ci sart yi la bokk amma ñi nga xamante ne ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom waruwaay nekkul ci sart yi maanaam nit bu mënee dox ba dem ba Makka faaw de daal di dox dem maanaam ci bu fekkente ne am na lu ko lu mën a te wér gu yaram may na ko ko maanaam kon bu boobaa loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne daañ ko gisaat ci gën a leeral insha allahu taala maanaam borom bi kon subhaanahu wa taala bu ñu xoolee ci aaya bi leeral na ci li nga xamante ne moom mooy sart yi nga xamante ne moom mooy sartu aj mu ne man kon nag man képp koo xam ne istataa man na ko maanaam mu nekk kon man bi nekk kon badal ci maanaam ci nit ñi koo xamante ne am na kàttan man na ko rek maanaam yi jëm ci néegu yàlla ba sabilan aw yoon rek daf koy daal di mën def loolu tamit kon day tegtale ne aj war na benn yoon ci sa dund te lool noonu maanaam moom mooy benn yoon ndax sabilan la wax benn yoon kese kon loolu tamit day tegtale ne aj benn yoon la te comme li yeneen bi waxoon rek sallallahu alayhi wa sallam bi muy xutba ne yaa ayyuhan naasu inna allaha qad farada lakum alaykumul hajja fa hujju maanaam eh, yéen yéen nit ñi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala farataan na ci yéen ak kon nag dem leen aji ji ñu ne ko ñu ne ko a fii kulli aamir ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne a ndax at bu nekk la yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di noppi ba mu ko waxee ñetti yoon nag mu ne law qultu na'am la furida alaykum wa ma mastata'tum su ma waxoon waaw dana nekk farata ci seen kaw te doole ko attan maanaam kon lool mooy tegtale na tamit benn yoon rek la euh, loolu kon euh, moom loolu bokk na ci li nga xamante ne kon moom moo koy tegtale am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam bu boobaa fii beneen wuute def fi am moom mooy ban at lañ ko lañ yoonal ak ban at la ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañuy wax ne juróom juróom meelu at bi la wala juróom benneel bi ngir ne Euh, hadith bi dimaam bi nga xam ne moom lañ gisoon radiyallahu anhu ci kitaabul iman loolu moom mooy ne dafa dafa laajoon yenente bi sallallahu a wasallam waxoon ne ko na nga aju ñu ne ci juróomeelu at bi la euh, kon nag li muy tekki moom mooy kon aj wàccoon na jamono jooja waaye nag li nga xamante ne mooy li gën a wér mooy ci juróom ñetteelu at bi la ñëw maanaam ci juróom ñetteelu at bi la ñëw moo tax ñu bari tamit maanaam ci borom xoo xam ne ci muhaqqiquna rahmatullahi alayhi ne ak dëgg dëgg ñu ngi koy farataal ci juróom ñetteelu at bi bokk na ci li tax tamit ñu jàpp ne ci juróomeel juróom euh, juróomeelu at bi ci la wàcc mooy aaya bi naan wa atimul xajja wal umrata lillah na ngeen mottali aj ak umra ngir yàlla maanaam moom mooy ne aj boo dafa bokk ci charte yi maanaam mooy soo ko tàmbalee doo ko mën a bàyyi maanaam mënoo boo yéenee aji ji ba pare dem maanaam yegg ba ci yoon wi daañu ne finalement bàyyi naa wala maanaam nga nga ba noppi dem ba ne ne finalement coono bi dafa bëri bon non yaakaar naa damay bàyyi maanaam ak yu mel noonu loolu moom du du mën a ne maanaam faaw at gi day ci sa kaw ba keroog ngay dee maanaam at gi day day tegu ci sa kaw te leneen loo mën a def lu war a tax at gi yàqu bu boobaa maanaam kon euh, yooyu yëpp day tegtal maanaam kon at moom ak noo noonu umra tamit noonu la demee. maanaam mënoo koo bàyyi faaw da nga koy def ab ba li nga xamante ne tamit moom moo mat bàyyi e, xel e, ci wax ji yëpp maanaam ci li ñu fàtte te loolu ama am solo la mooy kitaabul xaj bi lu tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkkee ko te waxul kitaabul siyaam maanaam ak maanaam wala kitaabu sawm maanaam e, téeréb koor te ndax dañuy faral di gis ne ak muy dëntaan mooy juróomeelu ponk l'islam maanaam kon ci kaw loolu bu waxee ci kitaabul iman wax kitaabu salaat maanaam ñëw ci wàllu julli ñëw ci kitaabu zakat ba pare maanaam li nga xam ne moom moo doon bi moom mooy mu ñëw ci ci koor doog a ñëw ci aj loolu tamit maanaam mbir la moo xamante ne euh, ca njaal bin ko waroon wax maanaam moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko moom ne dafa di gis ne aj ak maanaam ñaari mbir moo tax bu njëkk bi moom mooy dafa gis ne aj ak euh, maanaam azaka ñoom ñaar dafa am lu ñu bokk moom mooy da ngay yulli alal maanaam yëpp da joxe alal ngir mën koo def faw alal ànd ci maanaam comme ci kaw mbir mi maanaam ci mbir mbir mi maadaama noonu la demee moo tax mu tàmbalee kitaabul ah, kitaabul euh, xaj jiital ko ci kitaabul siyaam euh, siyaam bi nga xamante ne maanaam mooy li aju ci wàllu julli ci wàllu koor bi nga xamante ne moom moom jaamu yàlla yi yaram kese la bu boobaa laaj bi mooy waaw kon lu tere woon ba muy waxee kitaabu sala ba mu ca pare mu ñëw ci wàllu koor comme que koor moom it yaram jaamu yàlla yaram rek la boobaa tontu bi moom mooy ne kitaabu zakat moo gën a yelloo ngir ne daa iman borom bi subhaanahu wa taala day lëkkale julli ak azaka ci biir euh, ci biir euh, téeréem bi maanaam kon bu boobaa mu jiitaloon azaka bi moom mooy li nga xamante ne moom moo gënoon a yelloo ñetteel bi ci def ñaareelu tontu bi nag moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa fekk ne moom bu ñuy tàmbali téere bi maanaam ci kitaabul iman hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la njëkk a tudd mooy dafa wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakat bayt dooga wax wa siyaamu ramadan maanaam kon euh, loolu maanaam yoon woowu yee nga xam ne moom la indi ci téere bi nga xam ne moom mooy ci téere maam bi muy tàmbali riwaaya boobu moom mu solo hadith bi noonu la ko toppee comme li nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxe ci euh, riwaaya boobu loolu tamit moom mooy ñaareelu tontu bi ci li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tàmbale li nga xam maam njëkkee li nga xam ne moom mooy lii war a aju wàllu at ak lii wër wër loo moom Euh, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab lay haddathana Abdullah ibn Yusuf te mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i rahimahullahu ta'ala bokk ci dixième génération bi nekkoon waa Misra de waa Tunis de nekk euh, génn àdduna ca Misra deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sëriñ bu mag ci sëriñ Imaam al-Bukhari rahimahullahu Euh, taala euh, imam al-Bukhari di solo ci moom buy solo ci Muwatta bu imam Malik rahimahullahu taala mun a qaala akhbarana Malik te moom al-imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir euh, al-Himyari rahimahullahu taala al-Asbahi di waa maam waman kafara waaw aaya bi yéexugul woon wax gi dëgg waman kafara kon képp koo xam ne da ngaa weddi maanaam ginnaaw boobu ne walillaahi ala naasi walillaahi ñeel na buur yàlla ala naasi ci kaw nit ñi xijjul bayti muy aj tiir yàlla bi man istataa képp koo xam ne am na maanaam mooy ci nit ñi koo xam ne am na kattan ilayi jëm ci néegu yàlla bi sabilan aw yoon waman kafara képp koo xamante ne da ngaa weddi nag fa inna maanaam li muy tekki moom mooy ku weddi aj bi maanaam ne farata kooku képp ku ko weddi wala boog wa man kafara képp koo xamante ne da ngaa bañ a aji ji nag te fekk man nga ko nga di ko doyadal loolu yëpp fa inna allaha naka buur yàlla ganiyun maanaam ku woomal la anil alamin wala li mbindeef yi aaya bii tamit bokk na ci li mu ñuy jàngal moom mooy ne ak dafa nekk loo xamante ne farata la te képp koo xamante ne da nga ko weddi wala nga doyadal ko yow diin mi ngi ci lislaam maanaam naka noonu maanaam naan ay comme caaxaankat yi li ñuy wax maanaam du ma aji parce que dafa metti wala boog xataa maanaam di doyadal li nga xamante ne comme li aji wax di wax ne euh, woddu rek woddu góor dafa metti ak yooyu loolu xeetu gi kooku moom maanaam maadaama xam na li mu wax parce que il faut ñu comprendre benn mbir mooy ak dafa nekk farata boo xamante ne maanaam ma'lumun min ad-din bi darura la maanaam lu ñuy xam ci diine la ci loo xamante ne euh, maanaam de manière évidente la képp ku weddi aj wala nga ne du ma aji ji ba pare tegoo ko lu dul ci ne maanaam ah, ci loo xamante ne rawatina na nga koy doyadal benn ci ponk aj yi wala nga koy nga koy néewal doole wala masalan euh, ngay wax naan euh, sànni jamra ji masalan euh, dama ko contre ak yu mel noonu xeet waxu caaxaan yooyu yëpp képp ku koy wax génn na ci l'islam maanaam te loolu il faut que ñu bañ a woyofal mbir mi parce que yu ko gën a garaaw gën a génne nit ci l'islam waxuma laa loolu maanaam ngir ne ay mbir la yoo xamante ne euh, dafa war a nekk loo xamante ne lu leer a leer la lu ñaari nit yu xel waruñu cee nekk di wuute ngir ne euh, ponk l'islam la ci boppam maanaam li nga xam ne nag moom moo ñu dal ñun rawatina ñun wolof yi mooy ne dañuy fekk lu ne gàññ maanaam lu fi nii leer nañ maanaam nga xamante ne moom moo gën a na war jara déplorer moo gën a jara wax maanaam ñu toog teg ko nii ba pare toog fee ci di di di jël ay mbir yu sew a sew di ci wax di maanaam yooyu euh, loolu bokk na ci yi nga xamante ne moom ngir ne coow yi ñuy coow jamono yii masalan yii waxoon ci lii moo ëpp doole maanaam ngir ne ponk l'islam la ci boppam maanaam moom la ñuy mabal loolu moo ëpp doole nit ku mën doon ci àdduna maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lañ mënoon a wax ne. maanaam moom moom ngir ne moom moo indi charia bi naka noonu moom bu bu ah maanaam bu ñu remettre en cause maanaam intégrité am maanaam moom bu boobaa charia bi koy bàbb maanaam moom loolu mën a wax waaye ku moom sallallahu alayhi wasallam bu ñu la jëlee ci individuellement maanaam ku dul moom diine ji ponk l'islam yooyu doole ku moom nag kenn génn maanaam ñépp ci dugg te loolu nag maanaam dafa nekk loo xamante ne parce que maanaam wax kenn nitu yàlla bu mu mën a doon maanaam ñàkk ko euh, ñàkk maanaam xëy na ñàkk ko xorma wala boog euh, euh, ñàkk ko jox gëddëm wala book yu mel noonu loolu du tax l'islam màbb loolu du tax l'islam màbb l'islam lii tax mu màbb mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam di remettre en cause ni li muy wax dëgg la wala nit ko maanu la wala yu mel noonu loolu rek mën a màbbal l'islam comme nag mbir mi du te ak keneen ku mën a doon nag mënta màbbal l'islam moo tax maanaam di jël foofu l'islam yooyu noonu nga xamante ne moom mooy yi gën a am solo te yooyu ñooy symbole yu mag yi te yooyu ñooy institution yi yooyu lañu war a màggal maanaam jox ko gëdd gi nga xamante ne moom mooy bi jaadu te loolu nag maanaam ñaari nit ñu xel war ñu cee wuute am amma di ko doyadal di di di di wax ne maanaam loo xamante ne ci eh, sha'airullah yi la bokk moom mooy symbole yàlla yi nga doyadal ko eh, néewal ko dool ba pare ñu war laa màggal parce que tout simplement nii nga sant loolu moom maanaam yëppi ñàkk xel la yëppi koo xamante ne yàlla jaralu ko dara la maanaam loolu tamit faw muy leer Euh, te euh, kon ki nga xamante ne dafa weddi ponk yooyu nga ak ni nga xamante ne moom mooy di di néewal lool ak di ñaawal parce que ki nga xam ne day ñaawal kaaba gi wala muy ñaawal julli wala boog muy ñaawal koor wala di ko kowe kooku day génn ci l'islam comme ki nga xamante ne dafa jël kaamilu alxuraan euh, di ko doyadal yooyu bu fekkee xam na li muy wax ak li muy def ci buntu boobu lay dugg ñaar nag moo mën a ne mooy nga ne aji wax ji xamul dëgg-dëgg lan maanaam xamul at ci boppam te xamul lan lay tekki kon mooy ne yow waratuloo ko bàyyi xel ci sa diine bu fekkente ne nag dëggal nga ko mooy génne nga ko ci lislaam maanaam boo jàppee ni moom fekk xam na ko daa wax rek nangam mooy génne nga ko ci lislaam maanaam kon benn ci ñaar yi la tànnal tànn sa bu la neex la dégg nga kon li nga xamante ne tamit euh, kon moom mooy ne moo tax na leen leer ni moo tax mu tekki la képp ku ko weddi mu ne fa inna allah na la leer ni buur yàlla moom ghaniyyun ku woomal la anil alamina walif mboole mbindeef yi maanaam ngeen ñëw aj rek ngeen bañ a ñëw aji moom moo yam ci moom képp yokkoo leen ko dara wàññi woo ko dara naka noonu tamit noonu la mel maanaam kon ngeen gëm ko te lay wàññi parce que soo leen ko weddee mooy ne eh, eh, mooy lay wàññi te farata jii mu war maanaam war jii nga xamante ne moom la war beneen mbir dafa cee dugg mooy ne boroom xam-xam ne rahmatullah alayhim dañoo wuute ndax maanaam dañ ko war alal fawri la ndax haasal wujubi alal fawri wala boog alal taraaxi la maanaam mooy ne ndax dafa war léegi nii wala boog mëneb na maa may ay at ma mën koo def ñi nga xamante ne ñooy jumhuru ulama ci fuqaha hanafiyyi yi ak maliki yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne lii dafa war ci lu gaaw maanaam mooy tey condition yi ma war a ajee bis bu matee at booba laa war a dem aji maanaam waruma koo yéexee su ma ko yéexee mooy ne dugg naa ci bàkkaar loolu moom mooy benn ñaareel ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo jàpp ne déedéet maanaam dafay mën nañ mënit na koo xaar waaye nag daa am ay sart yu ko tegal bu njëkk bi moom mooy ne ragaloo masalan ñàkk am par exemple nga am alal ragaloo ne fii yëpp déwén wala déwén géej bu ma toogee ba déwén géej masalan alal ji dinaa ko ñàkkat xëy na dana dugg feneen wala mu naax saay wala yu mel noonu loolu bu dee ragaloo loolu ñaareel bi ci def moom mooy ragaloo ne mag ak mage mën na la cee fekk wala boog dëkk bi nga nekk insécurité yi daa bëri masalan attentat yu bëri wala yu mel noonu nga xamante ne ay ay ciwiiri nit dañ ciy dee ci ay attentat par par mois wala yu mel noonu ragaloo loolu ay xeet yu mel noonu maanaam yooyu ñaari condition yooyu lañ ko tegal su fekkee ne ñaari conditions yooyu amul moom mën ngaa xaar mais nag képp koo xamante ne da ngay nit di xaar di xaar di xaar euh, te fekk mu waroon la ba nga dee ci loola da am bakkaar maanaam kon boo ko xoolaatee dëgg dëgg da ngay gis ne moom ñeneen ñi daanaka sorewuñu li ñu wax maanaam kon nag euh, yi léegi nag yow nga toog cinquante ans imagine nga cinquante ans nga am ko nga ne du ma dem Makka parce que woddu woddu ci góor tout le temps day metti imagine nga loolu ba pare doyagal ko caricaturer ko maanaam profaner ko ah ba pare jàpp ne mais yàlla yàlla sàmm maanaam moo tax ñooñu ñoo gën a ci àdduna maanaam ñoo ñoo gën a dangereux ñoo buus ak gaa yooyu ah ñoo ñoo gën a dangereux waaw ndax ndax effet bi ñuy am ci nit ñi dégg kon nag qaala bil isnaad muttasil fil kitaab haddathanaa Abdullah ibn Yusuf waxoon nañu ko at-Tinnisi qaala akhbaranaa Maalik imaamu daaril hijra imaamu Maalik mu imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'aala an Ibn Shihaab az-Zuhri maanaam Maalik maanaam mi ngi génn àdduna kon euh, mi ngi génn àdduna 93 jàpp 94 génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Shihaab moom Muhammad ibn Muslim euh, euh, ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihaab Euh, mooy az-Zuhri ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib muy maam yeneen maam bokk bokk ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam az-Zuhri bokk ci ñeenteelu génération bi génn gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di imam wa abduna bi an Sulayman ibn Yasar mu bokk kenn ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhi muy Sulayman ibn Yasar al-Hilali Abu Ayyub wala bokk Abu Abdurrahman euh, ñooy dàqantal dañ ko tamit Abu Turab wala Abu Abdullah euh, moom Euh, ci mawaali yi la bokk waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokk ci fuqahaa sabaay euh, gane àdduna vingt-quatrième année génn àdduna quatre-vingt-treize da quatre-vingt-quatorzième mooy at boobu ñoom ñu bari ci ñoom génn àdduna mooy at bi ñoom imam Maalik gane àdduna ak ñoom imam Layth ak ña ñene rahmallahu jamia moom mu ne euh, an Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di di waa di Haashimi Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Haashim maanaam di bokk ci waa ahlul bayt di waa kër yenente bi alayhi wa sallam di habrul umma wa turjumaanul qur'aan abul abbas abdullah ibnu abbas euh, di al makki summa al madani radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ñetti at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna juróom benn fukki at juróom ñetti ginnaaw gàddaay yenente nekk mille six cent soixante hadith soixante-quinze hadith imam al bukhari ak imam muslim bokk imam al bukhari wéetoo ci vingt imam muslim wéetoo ci cent vingt-six ci ay hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na kaana nekk na al-Fadl muy al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu ñoom ñu ay bokk lañ maanaam al-Fadl bi moom mooy taawu sayyidina Abbas radiyallahu anhu maanaam moom moo tax maanaam seen yaay Lubaabata al-Kubra radiyallahu anha maanaam ñu koy tuddee mooy Lubaabata bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anha maanaam moom moo tax ñu koy tuddee euh, euh, Ummul Fadl di ko dàkkantale al-Fadl bi Euh, radiyallahu anhum bokkoon ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom xam yi wuute ci at bi nga xam ne ci la génn àdduna ñii ne euh, ci euh, ghazwatu Yarmuk maanaam ci la génnee àdduna ñenee déedéet ginnaaw fa ni loola ndax fukkeelu at ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna ñeneen ñi ne déedéet fukkeelu at ak juróom-ñett ci la génnee àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa te loolu amaan na mooy li gën a dëgër Euh, ala kulli xaalin ci xare la génnee adduna radiyallahu ta'ala an wardahu wa an nabihi kon mu nekkoon ki nga xam ne radifa moo àndoon ak rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam xadis bi borom moo xam ne tamit rahmatullah dañ ci wuti ci musnadu kan la nañu sayyidna Abdullah ibn Abbas wa sayyidna Abbas wa euh, sayyidna al-Fadl radiyallahu anhuma maanaam lu euh, waaye li nga xam ne moom mooy li leer maanaam ngir ne dañ koy soloo léeg-léeg sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nii mais xam nañu ne fekki wuloon wax ji maanaam xew-xew bi bi muy am moom fekkiwu ko woon ndaa ah, maanaam moom ci fadl la ko déggee radiyallahu anhu maanaam ci la déggee xadiis bi ah, naka a tamit ah, dégg na ko ci yeneen i saxaaba radiyallahu anhum loola tax mu mën a wér ne comme ni ko imaam al-Bukhari indee nii Ah rahimahullahu taala ne maanaam mu indi riwaaya bi di dëgëral ne Seydina al-Fadl ah Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da koo nettali mu nekk kon lu ñu tuddee mursalu saxaabi maanaam mooy ab saxaaba boo xamante ne day nettali loo xamante ne fekkewu ko waaye maa daama ne ki nekk ci digganteem maanaam kooku ku wóor la maanaam bu boobaa mooy naa ab saxaaba la ne moom maanaam kon loolu du am ak jeexital ci wér ci ñàkk ci wér xadiis bi mu ne na wa qaala nee na kon kaana al fadlu sayyidina al fadl nekkoon radiyallahu anhu radifa nekk ki nga xam ne moo doon ànd ak moo dëkk la maanaam mooy moo moo àndoon ak rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñoom ñoo bokkoon warawaay bu ñu aji maanaam loolu tamit day tegtale maanaam ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam woyofam maanaam ne xam ne day ànd ak ñu day mën a ànd ak ñeneen maanaam ñu bokk waruwaay bokk gëlëm bi ñu war ak yu mel noonu naka noonu tamit bokk na ci li muy tegtale e itam moom mooy ni mënut naa ànd ak maanaam kilifa maanaam ngeen bokk waruwaay bi ngeen nekk euh, euh, mu ne at mu daal di dikk imra'atun benn jigéen min xasaama maanaam ci euh, waa xasaam maanaam ab maanaam ñoom ca yaman lañ dëkk maanaam ci wàllu yaman gi lañ bokk mu ne fa ja'ala mu daal di nekk nag al-Fadlu sayyidina al-Fadlu radiyallahu anhu yanzuru di xool ilayha ci ndaw sax wa tanzuru moom it muy xool ilayhi jëm ci moom maanaam kon euh, maanaam ñu xoolante daal comme ni ko wolof di waxee baat boobu voilà maanaam ñu daal di xoolante lii bokk na ci li nga xamante ne moom mooy tegtale ci borom xam-xam yi rahmatullah am wuute gi ñu wuute ci ndax euh, nit maanaam jigéen ji muur xar kanamam dafa war waaw wala lii hadith bi bokk na ci li nga xamante ne moom la yenn fuqaha yi rahmatullah am di sukkandikoo ci wax ne maanaam comme ni ñu ko gisee woon maanaam ci ne muur xar kanam bokkul ci maanaam bokkul ci li nga xamante ne moom mooy Euh, li euh, li war comme ni nga xam ne noonu la nekke bu maliki ak shafi'i ah, rahmatullahi am amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy yeneen mboolaa xan xanafi ak xanaabila rahmatullahi ñoom dañu ne ah, mbir mi kat tegtalewut loola li muy tegtale mooy rek ne euh, comme dañuy aji yi ñu ihram maanaam ci at muri xar kanam maanaam nit dafa nekk daf ci ràññeeku maanaam kon bu boobaa xadiis bi doon nekk ci dalil pour yéen mu ne wajaala mu daal di nekk nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yasrifu di wëlbati wajhahu wajhul wajhal fadli maanaam xarkanamu ah, sayyidina al fadl radiyallahu anhu ila shaqi ci wàll al axar geneen maanaam kon mu wëlbati ko loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee ñaar moom mooy xoolante diggante góor ak jigéen du dagan ñaareel ñaar ba loolu benn lay tekki ñaareel bi ci def moom mooy ni xataa est xam ngeen ni ah, comme ni ni ni ni ni ko borom xoolal maanaam xar mu góor boo xamante ne euh, jeune la bu boo xamante ne amul sikkim sax maam da da da borom xam-xam ñu ëpp ci borom xam dañoo jàpp ne rek xaram xat xool góor gu amul sikkim maanaam ngir maanaam da da ñu ëpp ci borom xam-xam dañ dañ koo jàppee lu xaram xataa boo tax ñu gis ci euh, euh, Riyâdous Sâlihîne imam An-Nawawi daan ne baabu tahrimu nazari ila ila ila al wa ila wajhi shaabin amrad shabbin amra maanaam loolu nga gis ne euh, mu undi bunt baabu maanaam tahrim ne dafa xaram xool xar kanamu jigéen waaye xool xar kanamu góor bu amul sikkim dafa xaram maanaam nga gis ne kon <laughs> ah, loolu tamit nga gis kon maanaam ngir ne maanaam <laughs> day yor xar kanam góor voilà <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga maanaam yooyu maanaam loolu da wan ni niveau bi nga xamante ne moom moo maanaam ñun fi ñu nekkee fi ñu féete maanaam ni mu soree après ñun ñuy inquiété wu di étonné wu lu tax meluñu ni ñu njëkk ña yal nañu yàlla sàmm dégg nga nee na nag lool tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jànge mooy wëlbati bi nga xamante ne maanaam mooy ni nit ki boroom xam-xam bi wala kilifa gi bu gisee lu jaaduwul mën na koo soppi ak loxoom maanaam su dee soppi koog loxoom jàppandi na maanaam comme ni yeneen bi Eh, bàyyil xale bi ngay xool waxu ko loolu da dafa tuur nga ah eh, eh, dafa tuur dafa tuur na xar kanam gi directement mu xam ne baaxul léegi nag laaj bi moom mooy ndax comme jigéen ji moom am na laaj bi mooy loolu waaye loolu li ci borom moo xam ne di tontu rahmatullahi alayhi xam ne jàpp nañ ne bu jigéen la garawul moom li war ci moom moom mooy muy wàcce xefam waaye li nga xamante ne moom la ci ñeneen ñi di wax moom mooy ne ahankay jigéen ji tamit li war góor gi moo ko war waaye li ñu ko wax mooy lan mooy comme yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam wëlbati na xar kanamu Sayyidna al-Fadl radiyallahu anhu maanaam bu boobaa moom euh, day daal di ci daal di jàngee ni moom it ni ko lii ware maanaam ni lii xaraamee ji ci la ko xaraamee moom itam maanaam dox ko ci daal di jàngee ngir jëm yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko waxe dégg nga fa qaalat ndaw sa daal di wax nag ni ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam lii tamit day tegtale lu tax xoolante boobu mënoon a am maanaam mooy ne ndaw si dafa ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xoolante bi kon dañuy gis ne zahir bi mooy nekkutoon di maanaam mais ne comme moom gis ndaw si di ñëw ci ñoom moom it mu xool ko maanaam moom it muy ñëw ndaw si di ñëw di leen xool maanaam di gis ne kon xoolante bi du woon sax xaram waaye nag daf leen doon daf leen doon won ne ah war ngeen a def attention maanaam ci buntu boobu la dugg waaye du woon ne sax moom dafa xoolante xoolante bu xaraam ndax xoolante yi ay façon la xool gi rek xool gi ay façon yi façon la voilà dégg nga comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, noonu la ko noonu la noonu la leere ci bopp ñëpp maanaam lool tamit bi nga xamante ne kon moom la wax ne euh, mu ne ya rasulullah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi borom ko moom tamit rahmatullah alayhi wuute nañ fii ci kan moom moo maanaam euh, ki laaj ndax góor la wala jigéen la ndax it baayam la doon laajal wala yaayam maanaam ngir ne ay riwaaya yu bari da cee am mooy ne euh, ku jigéen laaj na ngir baayam kenn jigéen laaj na ngir yaayam ku jigéen laaj na ngir maanaam ku góor laaj na ngir yaayam ku góor laaj na ngir baayam naka noonu ku jigéen laaj na ngir frère am maanaam bu boobaa laaj bi maanaam nan lañ koy xamee nan lañ leen di boole mooy ne laaj yi ñii ñëpp am nañ maanaam kenn daal njëkk ñëw laaj yenente bi sallallahu maanaam ngir baayam keneen ñëw laajal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir doomam ngir ngir ngir eh, ngir yaayam et eh, maanaam ba xeet yi yëpp eh, mat mu ne kon nag fii mu ne ko ya rasulullah yow ndawal yàlla li inna faridatallahi naka faratay yàlla ala ibadihi ci jaamam ji fil xajji ci at ji maanaam kon mu leer ne ak ku ndekete farata ah farata la hmm. ak farata la kon lool day leeral li nga xam ne moom mooy faratay ak waaye nag waxul ci ngëneel gi ba tey waaye lool daan ci ñëw mu ne adrakat dafa fekk ab yi dafa daf ab yi sans bàyyi shaykhan mu nekk màggat kabiran bu rëy bu mag maanaam mooy mage mu mage lool laayat budu du sax ala raxalati ci kaw waruwaay maanaam bu ñu yéegalee ndax waa raake na mooy li ñuy teg ci kaw gëléem gi gëléem goo xam ne dañ koo tegal waruwaayam maanaam mooy li nga xam ne moom la ñuy teg maanaam ngir nit ñi mën a ci biir wala ci kaw maanaam an uh, ndax mën naa aj an hu ko maanaam ndax mën naa koo ajal kon lii tamit uh, day day day day day day day dëgëral ñi nga xamante ne maanaam moom mooy aj gi ah uh, waruwaay nekkut loo xamante ne lu ci war la waaye nag ngir ne moom dafa nekk koo xam ne dafa mage euh, moom moo tax mënta aji euh, afa ahaju mu ne ndax danaa ko ajil anhu mu ne ko waaw qaala yenente maanaam mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaw maanaam moom mooy ku mage mënut na laa ajil ki nga xamante ne tamit am na moyen yi ñu war a yëpp loolu dafa bokk ci al-istita'a maanaam mooy mën mooy ne am naa moyen aji yëpp am naa lépp lu war ci man ma aji ji waaye damaa feebar feebar boo xam ne yaakaaruma mu wér wala boog damaa mage mënatuma bu boobaa mën naa wax mën nañ maa ajiloo Shafi'i yi nag rahmatullah ñoom dañ koy bañ ñoom dañ ne déedéet maa daama nit ki ngi dund kenn mënu koo ajil euh, wallahu a'lam mu ne wa zalika lool nag fi hajjatil wadaa maam ci aju tàggoo gi la maam ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam aj googu dong ci l'islam aj na ñetti aj ci jaahiliya jamonoy jaahiliya waaye nag aju l'islam moom benn bii dong la aj ci jamonoy l'islam te mooy aj ji nga xamante ne Euh, mooy xajjatul wadaa te moom moo xew ci juróom-ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa naa amma laaj bi moom mooy kon lan lay tegtalee ni ngëneel gi am na maanaam ngëneelu aj bu boobaa laaj bi moom mooy maanaam bu tontu bi mooy le fait que bi sallallahu alayhi ne ko waaw mën nañ laa ajil te fekk euh, jamono jooju jamono aj gi. ngëneel euh, euh, euh, maanaam góor gi donte nekkul fu maanaam ci situation yu mën a aje su ajewul woon du ko wàcc maanaam du ko war maanaam aj gi du ko war waaye nag ngëneel gi nekk ci aji moo tax mu daal maanaam soxna si maanaam muy doomam mën koo aje kon loolu tamit day tekkee ngëneelu aj maanaam nga xam ne dañ ci xër ba ñu faw ajal maanaam Euh, mu ajal ay wayjuram waaye nag mu am beneen mbir boo xamante ne moo tax lii tamit beneen lënt lënt la bu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci mbir mi ndax euh, loolu yeneen maanaam moo ndax ndaw sii rek moo ko mën a def wala boo dafa nekk loo xamante ne ñépp ko mën a def jumhuurul ulama rahmatullah dañoo jàpp ne ñépp ko mën a def waaye nag comme ñu ko gisee nii maanaam Shafi'i rahmatullah dañoo jàpp ne faaw nit ki génn àdduna te bokk na ci li ñu layee ci xadiis bi moom mooy ne dañoo gis ne ndaw sii Euh, moom ci boppam dafa bokk ci charte nga mën a aji jil keneen mooy yow nga aj ba pare te ndaw si gis nañ ni aji wul woon ba pare maanaam euh, kon loolu ñoom moom lañ lay wallahu a'lam bi imam Bukhari bokk indiwaat hadith numéro mille huit cent cinquante deux mille huit cent cinquante trois mille huit cent cinquante cinq quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf six mille deux cent vingt-huit six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf sept mille trois cent quinze imam imam An-Nasa'i euh, moom lu bari la ko indi imam Ibn Maaja na ko hadith numéro deux mille neuf cent quatre ak deux mille neuf cent sept imam euh, Malik indi na ko hadith numéro neuf comme ci moom lañ ko imam Ahmad ibn Hanbal tamit lu bari la ko indi kon ñu gis ne hadith bi waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi ko rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala wa ala alihi wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin